بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النظرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokki fiqhul azkar noo ngi del siwaat di àndaat ak yéen ginnaaw euh, bu ñu taxawee ab diir tey noo ngi jëm ci lu jëm ci azkar yi nga xam ne bu nit yewoo ci ay nelaw la muy jàngale wala la muy wax te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nit su yewoo ci ay nelaw kàddu ga muy njëkk a jibal alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu dundalaat gannaaw goo xamee ne daf noo reyoon rey gi nag nekkutoon rey goo xam ne dafa jël suñu ruu euh, jël goo xam ne day tax duñ mën a yeewuwaat bay delluwaat ci ay yëngutu waaye jëloon nag suñu gën goo xam ne fu ma ko delloowaat ndax borom bi subhanahu wa taala nee na ñii nelaw am na ci ñooñ damay tey seen ruu du ma leen ko delloowaat am na ci ñoo xam ne ba leen koy delloowaat ñu nekk ba ci kanam allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu al uxra ila ajalin musamma wa ilay jëm ne ci moom yàlla am nushuru wisaarooga wala tisaarooga su ëllëgee bu ñuy dekk ñëpp bu ñuy tisaaroo ci yàlla lañu ñuy jëm kon bu nit yewoo lii muy jàng su fekkee ne teewlu na maanaama xam na lu muy tekki day wane ne ah ak cant gu rëy amel naa ko yàlla ndax mënoon na maa faat ci biir guddi ndax baraana ku nelaw te yëwaat su ko defee bokk na ci it laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfirli nee na loolu ku yeewu ci guddi gi wax ko ñu jéggal la say bakkaar boo ca dollee ñaan ñu wuyul la sa ñaan wala yàlla mayee nga ak cawartaange ba nga jug nag jàpp julli ñaar rakka julli googee des na ko nangu laa ilaha illallah yaakaar naa laajatuñ ko mooy genn jëmm wala kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku may yàlla amut moom rekk la waxdahu kenn bokkut moom nguur gi laa sharika lahu lahul mulku wal hamdu mooy lépp luy ak moomeel moo ko moom lépp luy ak jant moo ko moom te mooy ki nga xam ne lépp la man wa ala kulli shay'in qadir subhanallah tudd naa seetlu suñu borom walhamdulillah cant yépp suñu borom ak moom wala ilaha illallah amul benn buur ba yooyu jaamu ci dëgg lu may moom wallahu akbar yàlla doo nga màgg wala xawla dit pexe wala quwwata dit kattan illa billah ndare ci yàlla al ali yàlla mi aji al azim te mi aji màgg nga teg ci rab ya firli noonu itam mën ngaa ñaan ñaan gi alhamdulillahi alladi aafani fi jasadi wa radda ruuxi wa adina li bi dikri maa ngi sant yàlla mi nga xam ne aafani moo ma jàmmal fi jasadi suma yaram muy yow gisuma dara ma jot wa radda ruuxi delloowaat ma sama ruux ndax ruux yi moo ko jëloon daf ma ko delloowaat rek waaye mu jox ma ndigal itam ci tudd ko wa adina lii bi dikri mu jox ma ndigal ci tudd ko alayhi salaatu wasalaam daana ja teg jàng ñaan gi rawatina bu fekkee daal bëgg def qiyaamul layl muy inna fi xalqi samaawaati wal ard wa ixtilaafi llayli wan nahaari la ayaati li ulil albaab dana ko topp di ko jàng ba mujj saaroo jeex kon daal bu fekkee ne yeewu na ci ay nelawam mu bàyyi xel bu baax lii nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa daana ko tudd daana ko wax ndax loola nekk lu muy roye yonente bi sallallahu alayhi wa ndax nelaw dafa nekk lu ñu miin rek waaye moom lu doy waar la nelaw dañ ko miin waaye lu doy waar la ndax loo xam ne soo koy def da ngay jékki rek yëg ne ah def nga ko soo demee ba yeewu itam da nga yëg ne yeewu nga waaye amul loo ciy def loo xam ne yaa koy defal si bopp loolu ko ne xam na ne laaj na boo laajtaay laaj na waajtaay ca ba nga koy def ak ba nga yeewu lépp maa ngi desuwaat ci wa adina ni bi zikrihi mooy yàlla yombalal na ma tudd ko yàlla yombalal na ma tudd ko euh, laay yi nga xam ne nag dañ ko tudd ci xadisu abdullah ibn mas'ud xadisu abdullah ibn abbas la nekk euh, abdullah ibn abbas dafa fanaan ca maymuna soxna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom yaayam ju ndaw la woon nee na ma tëdd ci ngegenaay li yonente bi sallallahu alayhi itam tëdd ci guddaay bi ma tëdd ci yaatuwaay bi yonente bi nelaw ba nee guddi gi xaaj mu daal yeewu moom alayhi salatu wasalaam nee ma gis ko muy jàng fukki laay yi nga xam ne ñoo mujj sourate Al Imran ginnaaw eh, bi la dem ci mbuus moo xam ne ña ngi ko wékkoon mu jàpp ca daal taxaw di julli nee ma daal di def lu mel ne lim def taxaw ci peggam yonent bi sallallahu sama bopp bi eh, jàppe ma loxo ndijooram daal di téye ci sama nopp ndijoor bi di ko mel lu koy baram noonu nee mu julli ñaar rakka julliwaat yéen ñaar rakka julliwaat yéen ñaar rakka julliwaat yéen ñaar rakka ba yàgg ma daal di wiitar daal dem tudd ba noo dëkkat bi ñëw mu daal di jug julli yeneen ñaar rakka yu woyof tooy loolu jug nag dem julli li nga xam ne moo di julli suba kon loolu ci yàpp boobu la rote ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bokk na defal ndimbalam ak tawfiqam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain قاتله بساقي أحب الله عن أدبي وصدقي ولا أرضى سوى التقوى